baqi' mooy en en dehors mooy mu nekk foo xam ne moom bokkul ak ñoom fi ne mais nag mooy baqi' par rapport ak kii bi man nga dañoo jàkkaarloo ak fi nga xam ne mooy xabru yonent bi alayhi salaam bi néeg Sayyidatu Aïsha fi denc Seydina Siddiq ak Seydina Omar ibn al-Khattab mais tekkiwul ne par exemple que ne xabru yi yonent bi alayhi salaam dafa nekk ci milieu bi Seydina Omar nekk Seydina Abu Bakar moom ci càmm ci ndeyjoor yonent ma lay saa saam lañ ko denc Seydina Omar ñu denc ko ci càmmoñam non non du lool de non du loolu du loolu parce que euh, parce que si imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi liy wane na du loolu mais mooy li ci Seydina Sa'id ibn Musayyib jublu mooy le fait rek ñoom ñu bokk bërëb bu ñu leen denc mooy benn néeg lañ nekk ñoom ñett waaw mooy suuf si nga xam ne moo gën a barkeel ci kaw suuf fi yonent bi alei satu tëdd te mooy suuf si nga xam ne moo gën ci kaw suuf xayrul biqa'il ard ci lu ñu joyal loolu amul benn boroom xam-xam bu ci xëccoo kanta est-ce que Makka ak Medina ban moo gën a màgg loolu boolewuñ ci yonent bi alei satu salaam fa mu tëdd taxul ñuy wax boolewuñu ko ci waaw boolewuñu ko ci boolewuñu ko ci te lool yu ah yu garaaw yu garaaw yu garaaw la mooy le fait que yonent ma sa sa am ñu denc ko foofu nekk Sayyidatu Aïcha foofu noonu waaw mais en plus ñu denc fa Sayyidna Siddiq ci wet gi ak Sayyidna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mooy ñooñu ñoo bokk mbir comme li Sayyidna kii doon wax Sayyidna Ali li Sayyidna Omar génnee àddina ndeysaan seede mi ngi ko doon defal naan ko man de yàgg naa yaakaar ne di nga yéenay bokk fu ngeen di nekk ak loolu ñaata yoon buur yàlla daal di lay booleeg sa an sa ñaari àndandoo yi mu yonent mi alayhi salaam Seydina Abu Bakar Seydina Ali mu nekk ñaata yoon laa dégg yonent mi alayhi salaam naan ah, eh, eh, dahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar xarajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar jalastu ana wa Abu Bakrin wa Umar Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne ñaata yoon lu tee ba duma am yaakaar googu te mu ngi nii ñu boole leen yonent bi aleyhi salaam yàgg naa koo dégg man Seydina Ali radiyallahu anhu mu génn naa man ak Abu Bakar ak Omar dem dugg naa man ak Abu Bakar ak Omar génn toog naa man ak Abu Bakar ak Omar radiyallahu ta'ala mooy ñu boole bokk fuñ ne ndax ñoo bokki mbir allah allah ah. léegi kantaa Seydina Usman moom en la nekk mooy newul foofu voilà loolu la Seydina Abu Sa'id al-Khudri non non ma Abu Sa'id Seydina Sa'id ibn al-Musayyib voilà xëy mooy ki ëpp njariñ ci xeet wi ci taabi'i waaw radiyallahu ta'ala anhu wa nabi léegi mu ne ndax lan moo tax ma ne la du loolu mooy parce que imaam Abu Dawud as-Sijistani yu dafa solo ak imaam al waaw xadis boo xam ne imaam alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr radiallahu taala an iljami muy alqaasim ibn muhammad alqaasim sayyidina sa eh, eh, eh, frère yaay Aïcha moo ko jur muhammad bi juddu bi juddu kañ bi yonent bi alei saatu salaam di def aju tàggatoo gi ci la juddu woon waaw ci yoon bi yaayam moo doon asma bint Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ci la doomam ji juddu ci yoon bi bi ñuy jóge Medina di dem Makka ngir aji aj yonent bi alayhi salaam aj ci lislaam ci la juddu woon alxaasim nag doomam la sayyidatu Aïsha moo ko yar nee na damaa laaj qultu li Aïsha damaa laaj sama sama bàjjan ne ko yaa umma ikshifi lii an qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nee dama ne dama laaj sama bàjjen di sayyidatu Aïcha di sama sœuru grande ma ne ko ah, sama waaw ndax annabiyyu awlaa bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum loolu la alquran wax suratul ahzab yonent bi alei moo gën yeey ci way ngëm yàlla yi seen bopp te ay soxnaam ay lana seen lan lañ seeni ndey lañu waaw moo tax mun ne ko yaa umma ee eh, yaay sama ikshifi li an qabri rasulillah wa saahibayhi nee ma laaj ko ne ko ah doo ma defal privilège nga génneel nga nga wuññil ma ba ma xool xabrub yonent bi aleyhi salaatu salaam ak ñaari àndandoom yi di seydna abu bakr ak seydna omar radiyallahu ta'ala anhu lii bu yàgg la lii mooy jamonoy lii nii jamonoy seydna muawiya la woon voilà léegi mu ne fa kashafat lii mu dal di ma koy xëccal ndax mooy dafa am ak kiiraay bu mu defoon boo xam ne boo duggee ci néeg bi néeg Sayyidatu Aïsha doo gis xabru yi waaw doo ko gis fekk moom xëccalul affaire bi léegi nag mooy boo gisee nële mooy fi ngay gis noonu Medina boo fa demee loolu noonu du mur boobu juste ci la neex mooy am na ay ay ay kii ay structure yuñ def ci ci kanam mooy du daw boo bënnoon foofu rek mooy agsi nga ci xabru bi non non biir la ne voilà léegi loolu lépp ay kii de protection la léegi nag mu ne mu xëccal ma kii bi nag rido bi mu ne moom Seydina al Qaasim bokkoon ci si fuqahaa ahlul madina yi as-sab'a euh, nee na fa ra'aytu rasulallah ma gis yonent bi alayhi salaam mooy xabroom fi ñu ko denc fa ida abu bakrin ra'suhu bayna katifay nee na Seydina Abu Bakar boppam mooy moom ni ñu ko dencee yonent ma lay bi ñu ko dencee fi ñu ko fi ñu ko fi ko denc Seydina Abu Bakar moom bi ñu koy denc moom boppam mooy niveau mooy boppu Seydina Abu Bakar moo nekk ci moo féete ci côté mbaggu yonent ñaari mbaggu yonent ci lay saasam waaw waaw ra'suhu bayna katifay fa ida Abu Bakrin muy maawam mooy alqaasim seydna abu bakar moo jur baayam waaw alqaasim ibnu muhammad ibnu abu bakar nee na sama maam seydna abu bakar rasuhu boppam bayna katifayhi mu ngi ci fi nga xam ne moo tolloog fi tolloog mbaggi ñaari mbagg yonent bi alei satu salaam foofu la bopp seydna siddiq côté foofu la toll fi ñu ko denc mu ne wa omar kanta sama maam omar radiyallahu moom rasuhu rijli rijlay nabi moom boppam mu ngi nekk ci fi nga xam ne mooy à peu près fi tolloog tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom foofu lañ ko denc kon gis nga kon Seyna Abu bu kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi ñu ko denc Seyna Abu Bakar moom boppam moo nekk au niveau mbagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seyna Omar moom ni ñu ko denc moom moom fi mu nekkee moom fi mu féete mooy boppam léegi mooy féete moo tolloog fi tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na noonu laa gis man al Qasim te ki ma wuññil xabru bi ma gis loolu mooy sama bàjjen di sayyidatu Aïsha radiyallahu anha kon mooy xoolal li kon Seydina Ousmane radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam kon yëgal na ne Seydina Ousmane dina dem aljana ci beneen mooy yu bari lañ ko di mooy lim ko yëgal loolu dafa bari te gi ñun liñ ci gis bari na waaye ala balwaa ci kaw li nga xam ne mooy euh, loolu noonu di ko dal mooy nattu boo xamante ni nii bu koy dal nattu boo xam ne moom bu koy dal la moom Seydina Usmaan te nattu boobu insha allah dinañu ko gis bokk ne ba léegi kon gis nga jaloore mi ci jaloore yi mooy ahadu al mubashirina bil janna euh, ñenn ñi nga xam ne juróom moo loolu mooy fukki saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ñi ci gën a màgg gin cee rëy ay mbir gin cee kawe moom Seydina Usmaan ci ñooñ la bokk te lool mooy xadiis Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bi radiyallahu anhu nga xam ne day cité kii moom boppam la mujjee cité <laughs> mu ne yonent bi alayhi salaam benn bërëb sinon saxaaba yi ñi ci yonent bi alayhi salaam di Euh, daal di bégal ne yow aljana nga jëm loolu bari na waaw loolu bari na bari nañ mais ci benn jataay mu ne Abu Bakr fil janna Omar fil janna hein Usmaan fil janna Ali fil janna Talha fil janna Abdurrahman Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah fil janna Abdurrahman ibn Awf fil janna Zubayr fil janna Sa'id euh, Abu euh, Az-Zubayr ak kan Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna ki mujj nag mooy saaxibukum mooy seen waa ji mooy kan Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom nag la gaa yi dina réere <laughs> non moom bari na ñoo xam ne xamuñu ko sax waaw dinañ xam mubashiruna bil janna yi mais Sa'id buñ mais li xam ci moom du moom euh, gis nañ tarjama wallaahi alhamdu wal minna mais yàgg na tamit mais ñun gis nañ ñëpp buñ gisee Seydina Ousmane buñ gisee Seydina Ousmane gis nañ juróom ñooy yooyu gis nañ ñëpp gis nañ Seydina Ali dañ jëkk gis Seydina Abu Bakar Seydina Omar ñoom Seydina Abdurrahman ibn Talha ibn Ubaydillah abu abu Ubayda abu Ubayda ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom moo ci gën a mujjee faatu moom moom ay années cinquante yi moom ñëw na ba xilaafa Seydina Muawiya ci la génn àdduna ak kan Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom it gis nañu ko ñoom gis nañ kon gis nañ ñëpp Seydina Usmaan mii wuñu dese woon radiyallahu ta'ala kon mooy ne ñooñu noonu ci moom moom ñoom ñoom ci ñoom bokk nga xam ne ñoo ëpp doole ci saxaaba yi ñoo ëpp ñoo ëpp ay daraja ñoo gën a kawe ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ngay dégg naan moom ahadul ashara waaw wala ñu naan diw ak ràññeeku parce que mooy ki nga xam ne moo jële ci al ashara waaw ay sunna bi Haazim mooy kenn ki nga xam ne moo jële ci waa solo ci fukk ci saxaaba yu mag yi ñoom yépp moom mu daal di jële ci ñoom waaw Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu ci ñooñu la bokk Allah Allah xam nga janaay bii weesu ñu ngi naan Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wax ne ñun jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonuñu woon dañ doon dañ doon gënal Seydina Abu Bakar ne moo gën ginnaaw moom hein ginnaaw moom ki gën mooy Seydina Omar ginnaaw moom ñu naan Seydina Othman voilà am na ci riwaaya boo xam ne muy bu imaam at-Tabarani bi seydina Abdullah ibn Umar dane hein fa yasma'u rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhalika fala yunkiru waaw mu ne ñun ñun jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hayyun dañu doon wax te yonent bi alayhi salaatu wa fekk mu ngi dundu naan afdalu ummati nabii sallallahu abu bakr thumma umara thumma uthman fa yasma'u rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhalika fala que bële rek xam nga bële ab loolu ku nekk mën nga jàpp ne diwa gën loolu moom ku ne mën ngaa jàpp mais Seydina Abdullah ibn Umar dane la ñun dañ doon ne afdalu um um al umma fekk yonent wale sa sama ngi dundu ah. mu ngeeg ñun ñu naan dañ doon wax naan ki gën ñun saxaaba yi dañ ko doon wax afdalu ummati nabi ki gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam abu bakar seyna abu bakar miraa miraa in sawaay yooyu moom amul loolu moom mooy évidence bi nga xam ne bi mooy moo moo raw évidence yi moo gina a leer jantu njolloon waaw summa umaru ginnaaw gi ñu ne seydna umar moo ci tegu summa usmaanu ginnaaw usmaan moo gën ci xeet yonent bi alei satu salaam fa yasmau rasulullah yonent bi alei satu salaam des mu déggoon yi ñuy wax loolu fala zalika fala yunkir te doonul woon ne yunkirhu doonul woon ne é eh, é eh, affaire bi demewul noon de mais da ko doon dégg bàyyi leen lool bokk na ci sunna taqrir ya amul yeneen tubaab yi saa saam dina dégg caaxaan bàyyi mu dem bu demewul woon noonu dina leen ne déet déet bu leen wax loolu bu leen wax loolu parce que xamu ngeen ki gën konoon te kon mu wax leen ko mais mu dégg ñu koy wax mu kii mooy lool kay ak saxal la Allahu akbar moo tax Seydina Usmaan radiyallahu anhu euh, waa ahlu sunnati wal jamaa wuute wuñ këne moom euh, mooy ci ñu mujj ñi finalement parce que këne lenn moo mooy lii moo am mooy ne ijmaa la këni Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw gi Seydina Omar ibn al radiyallahu anhu loolu wuute amu ci léegi nag fi wute bi amee ci waa biir waa ahlu sunna wal jamaa mooy est-ce que diggante Seydina Usmaan ak Seydina Ali kan moo gën radiyallahu loolu am na wute bu ndaw bu am boo xam ne mas naa am waaw mas naa am léegi euh, ku mel ni par exemple dañ koy nettali ci lenn ci salaf yi ñoo xam ne dañu ne ñoom non Seydina Ali moo gën radiyallahu anhu ñi wax loolu am na ñu naan imaam Sufyaan as-Sawri doon na ko wax waaye nee nañ ne non loolu doon na ko wax waaye loolu après jàppatul loolu waaw mooy dañaat na ci génnoon na ci ne non non non waaw moo tax imaam al-Hafiz Ibn ñu koy indi ci mu ne. wa dahaba ba'du salafi ila taqdiimi Ali ala Usmaan wa mimman qaala bihi Sufyaanu Thawri rahmatullahi alayhi wa yuqaalu innahu raja'a anhu wa qaala bihi Ibnu Xuzayma wa taa'ifatun qablahu wa ba'dahu eh, mu ne ci salaf yi ñi nga xam ne daal jële nañ ci ñoom wax jooju mooy ko mel ni imaam Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri xam ngeen su imaam Sufyaan parce que j'ai peur vraiment que en tant que wolof buñ déggee ñi jàpp ne c'est des n'importe qui ah la la la la la kalla summa kalla summa kalla Seyna Sufyan as-Sawri ñii ñoo doon ñii ñoo doon fuqaha ul yi nga xam ne eh, xam nga imaam Sufyan amoon na ngiir contemporain ñoom imaam Malik la ñoom imaam Abu Hanifa ñoom imaam Abdullah ibn Mubarak taalibim la woon mais da doon wax ne man imaam Abdullah ibn Mubarak de bu ma manoon mooy da ko nawoon parce que doon wax ne man de bu ma manoon a am sama dund gi bu manoon représenter ñetti fan ci fanu fanu imaam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi <laughs> la ilaha illallah non c'est que nag Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al il était exceptionnel de moom it so pop pop pop man moo tax ñooñu vraiment euh, euh, jar nañ utal ay jataay yoo xam ne ku ci nekk ay imaam Abu Hanifa imaam Sufyan ath-Thawri imaam Malik imaam Ahmad imaam Shafi'i imaam Ahmad imaam kii ñoom imaam beneen Sufyan bi ibn Uyayna ñoom Ma'mar ñoom imaam ibn Rashid ñoom imaam az-Zuhri ñoom imaam kii ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Qataada ñépp gaa yi xam kenn par kenn que ñii nii c'était pas ay mujaahid buñ jàppee yi ñu naan mujaahid ñu jàpp ne benn waaye buy taxaw bu doon taxawaalu la bu tudd mujaahid mooy wax nii naan alxuraan nii lañ koy firé loolu laay ragalal suñu suñu classe gi surtout ñun les wolof nga xam ne xeebaati dañ koo gaaw te amaana problème yi ñu dal bokk na ci loolu mooy xeet nitu si parce que wolof moom ku dul sëriñ bi mu xam daanaka tegu la fenn waaw reconnaître mbaaxut keneen tam sëriñam baax daa mel ni loolu dañoo koo tër waaw mooy ñoo wax fan yee nit ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom bala ñoo baax hein ñoom bala ñoo baax rek il faut ñépp bon ngir ñoom ñu baax waaw il faut seen sëriñ ñeñal ñépp bon ngir seen sëriñ moom moom rek a fiy ne moo tax may tiit que ngeen jàpp na nit ñi jàpp ne Sufyan Seydina Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri que ne c'était n'importe qui <laughs> la ilaha illallah boroom xam-xamu xadiis yi boo demee ci waa ahlu tasawuf ñoom ñëpp ko xam te imaam la fu ne ak ak ak alquran mais Sufyan ay ñoom al-Amash ñoom ñëpp ñu jara utali jataay lañ yoo xam ne yoo xam ne ay silsila bu ñëw rek ci kooku kese ngay wax waaw pour pour ñu xam vraiment que pas ay wax cinq minutes deux minutes ñu dem non ay al al al al Fudayl ibn Iyad gaa yooyu nga xam ne boroom xam-xamu xadiis yu rëy yooyu ñoom Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari ñoom imaam Ali ibn al-Madini ñoom Yahya ibn Ma'in gaa yi xam gaa yooyu ñooy ñan quoi ñoom Ishaq ibn Rahawayh allah ñooñu ñooñu ñooñu allah kon Seydina Sufyaan wa qaala shaykhuna Sa'id lan la say sëñ bi wax ci ci Masaalik wa qaala wa qaala shaykh shaykhuna al imaam ath-Thawri radiya anhu alayhi ridwaan subhaanallah wa qaala shaykhuna al imaam ath-Thawri alayhi ridwaanul ilaahil baari mu ne mooy muy nettali naan dafa toog ñetti weer la wax foog naa man la naafila léegi ñu laaj ko lan moo tax mu ne ra'aytu rajulan maa gis benn waay boo xam ne buur yàlla da koo xañ xéewalu di di di di di di kii di di naafilu guddi ñetti weer non sittata ashhurin waaw waaw xurrimtu xurrim uh, bayti li wet jaax mooy boo xasee luppe benn benn partie yi ma boo moo da luppe le reste euh, wa qaala shaykhuna al imaamu thawri radiya alayhi ridwaanul imaam bani xurrimtu an aquma billayaali sittata ashhurin ala tawaali faqi li ajli dhanbin waahidin fa su'ila anhu fa qaala qad ra'aytu rajulan eh, qad ra'aytu ahadan min ar-rijaali wa huwa fil bukaa'i fa qultu haadha fa qultu dhaaka dhaa muraa'i lu mel noonu la wax aw kamaa qaala Cheikh al-Khadim <laughs> mooy Sufyaan boobu la <laughs> mooy am ba sa gis benn waay dañ koo xañ julli julli naafila naafila six mois yoo xam ne ci lu ne lay def ngir mën a di naafila guddi mais manu ñu laaj ko mais lan moo waral loolu mu ne loolu xam na après la càmbar xam ne benn bàkkaar bu ma def looloo tax loolu moom moo tax quoi xam naa ne looloo tax ma toog six mois manumaa hein sittatu ashrin ci loo xam ne sans interruption ci loo xamante ne sans interruption manuma naafilu guddi ñu laaj ko mais mais mais lan moo ko rob bi ajli dambin wahidin fa su'ila anhu ñu laaj ko ko fa qaala qad ra'aytu rajulan min ar-rijaali fi al-bukaa'i fa qultu haadha fa qultu dhaaka dha muraa'i nee na ma gis damaa gis benn waay <laughs> mu nekk di jooy quoi ne benn nitu yàlla minar rijaali rajulun minar rijaali mooy ci góor yàlla yi mu ngi jooy ndax ndax ndax ndax tiit gu mu ragal boroom ak gu ko gëm man nag ma gis ko jàpp mooy bon bi ma gisee ci biti daal li ma gis dama jàpp li ma wan daal mooy kii day ngis tel quoi bi ma gisee noonu ma ne nii waa ji sama xel la ko wax de xel mi xel mi xel mi xel mi waaw ah, saa yi bon damay day ngis rek saa yi jooyam yii nee na c'est loolu loolu moom loolu moo tax buur yàlla xañ na ci xéewalu six mois manumaa fexe ba julli guddi allahu akbar léegi léegi je demande je demande xoolal loo xam ne moom ci xelam rek lu ñëw ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm allah léegi yan lan ngay xalaat lan lañuy xalaat ci sama classe bi ñun li ñuy def nga xam ne daanaka nit du romb lu dul ñaaw nañ njort ci moom waaw lu da mooy kuy def dara kuy def dara mooy de lu baax ñu wax saa yi nii daa bëgg ko gis rek alxuraanam ju neex ji ngistal rekk la ci bëgg te pourtant loolu ñun yemuñu sax di ko xalaat mais dañ koy wax moo tax nag bu ñu yéemu bu ñu yéemu fenn ci takk takk alxuraan tëju jafe lool ci ñun waaye takk qawlu xayril bariya waxu ki gën ci mbindeef yi mu yonent mi alei satu salaam tëñu kët kenn manu waaye yow takk fa ñun waxuma la xalaat rek mais dañu koy wax di wër naan sa waay saa yi moom gis tëlkat la ko wax akaw ah, bëgg a wanewu néew moom moom daraaw mii bu ñëwee solu ba rafet kaalawu dara bëgg rek ràññee ko ci biir nit ñi moo tax ñun moom bu ñu bu ñu bu ci dara non bu ñu jaaxle du tout yu baax yi daanaka dafa mel ni porte yu baax yu bari dañu ko tëjal te kenn tëjaluñu ko ñun ñoo ko tëjal suñu bopp bu dee ne imam Sufyan rahmatullah alayhi moo la lool daal ci xalaat kese xalaat du lu mu wax du loo xam ne mooy dafa traversé xel na rek mu ne ah kii maa ngi ci xel mi kii daa ay dañ gis sel bo rek six mois sanction six mois sans mën a naa fi le maanaam ñun moom ah ku ci naafil taxaw leen mooy boo seetal sa problème mu ñàkk naafile er guddi yeeg waxuma la loolu rek même baaqiyaatu saalihaat yi boo jullee ba pare hein ñeenti rakk après tàkku tisbaar kii kii nu mu tudd après timis ak yu mel noonu même waxuma la dara deux rakka par deux tisbaar après tisbaar après tàkkusaan même yooyu rek sax ci kese daanaka dañoo të parce que lu tax ñun moom li ñu def moo géej moo jéggi pont bi moom ci mbon ci ñaaw njort su mbokk jullit ba pare waxuma la ñaaw njort mais di ko doxe di ko wax waaw di ko jëme fu ne kon Seydina Sufyaan moomu moom mu ne moom lañ jële ci moom mu wax lii que ne non Seydina Ali par contre moo gën Seydina Usmaan waaye nee na loolu dellu na ci nee nañ dellu na ci mu nekk imaam imaam Ibn imaamul a'imma moom it la wax mu ne wa taa'ifatun qablahu wa ba'da am na tamit mbooloo mu ko avant moom ak après moom imaam Ibn Xuzayma rahmatullah alayhi léegi waaye loolu finalement euh, am na beneen wax tamit boo xam ne bariwul lu ko nit ñuy nettali mooy ñoo xam ne dañ ne ex aequo ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar a gën après Seydina Omar radiyallahu anhu mais entre Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu anhu duñ ci gënale kenn waaw loolu duñ ci gënale kenn waaw loolu am na mbooloo mu ko wax dañ koy nettali nag ci imaam Maalik euh, imaam Yaxya al-Qattaan mi doon wax sànq moom it loolu la wax que ñoom daal du ñu ci gënale kenn diggante Seydina Ali ak Seydina Usmaan te imaam Ibn Hazm tamit loolu la wax waaye xadiis bii ñu gis sànq këne kunna naqulu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayyun afdalul ummati ummati nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da abu bakr thumma umar thumma uthman loolu day dëgëral li nga xam ne mooy madhabu jamaahir te finalement sax léegi gisatoo daanaka amatul kuy wax le contraire këne seydina uthman mooy ni xilaafa ngi deme parce que benn affaire jar na am mooy ni xilaafa ngi deme nii mooy ginnaaw Seydina Abu Bakar Seydina Ousmane Seydina Omar après Seydina Omar Seydina Ousmane après Seydina Ali radiyallahu anhu xam-xam yi rahmatullahi alayhi même ñi ne Seydina Ali moo gën sax Seydina Ousmane dañu ne mais nag Seydina Ousmane moo waroon a doon xalifa nii mu demee noonu la war a demee voilà te loolu am na beneen affaire buy wane ne wax waa jumhur moo gën a dëgër xam nga Yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ci xadiis bu wér que xilaafa gi. mooy xilaafa gi hein mooy xilaafa gi hein trente ans la trente ans la après loolu mulkan lay nekk ak nguur mooy ñi may wutu après hein ñi may wutu après loolu noonu trente ans la mooy ñi nga xam ne ñooy samay xalifa trente ans lay doon lañu fiy jugee après nag li fi am mooy lan mooy ak nguur a fii ne léegi affaire boobu lan lay lan lay lan lan lan lan lan lay kii lan lay wane mooy xoolal trente ans yi yonent ma lay sarsara l'an onze la génn àddina mooy début l'an onze ndax onzième année bi après gàddaayam bi ci rabiul douze rabiul awal ci la génn àddina te rabiul awal mooy kon muharram romb na fi mooy weeru tamxarit safar weeru gàmmu rabiul awal mooy troisième mois bi ci la douze ci l'an onze ci la génn àddina Seydina Siddiq ñëw toog fi deux ans hein onze douze treize mu génn àddina kon dangay ngay commencer onze boo commencer compter l'an dix man moo tax ñenn ñaan dix onze parce que onze bi daanaka après ci la génn àddina début bi alayhi salaam après boo jàllee foofu Seydina Omar ñëw def fi ba ba ba ba ba ba début fin wu l'an 23 moom def na 10 ans nekk xalifa 10 ans hein boo ko boolee deux yële muy lan nga am lan 10 plus 2 12 Seydina Ousmane nekk xalifa comme niñ koy gisee insha allah dugg accès buñ ci xilaafaam ñu ngi ci ay jalooreem ak yi koy nent balay sa sam seedeel euh, Seydina Ousmane radiyallahu anhu commencé début l'an 24 Muharram l'an 24 hein après gàddaay yonent ma la saa saam ba l'an 35 ginnaaw moom Seydina Ali radiyallahu anhu nekk ba l'an bi mu génnee àddina Seydina al moo yor mbir mi entre quarante ba quarante après ci la négocier jox ko Seydina Muawiya léegi compteel de onze à quarante et un l'an onze ba l'an la ñaata trente trente mooy xilaafa gi foofu la yem ci Seydina al Allah moo tëj affaire bi inna ibni hada sayyid yonent mi alayhi sama doom ji fekk Seydina Hasan nekk gone tout mu naan inna ibni hada sayyid yonent mi alayhi salaam naan sama doom ji de sang la sama doom ji aa ah, sang de te buur yàlla amaana te amaanaay yonent mi alayhi mooy day neex buur yàlla dina dina defar diggante yéwénal diggante ñaari kuréel yu rëy ci jullit ñi moo tax keroog bi Seyna biñ faatee Seyna Ali problème am xawaari ji rey nañ ko fexoon nañu rey Seyna Muawiya mu rëcc tension atmo atmosphère bi électrique waaw Seyna Hasan mu nekk xalifa toog tuuti ne Seyna Muawiya ni ñëw ñu daje ñu dajeek moom mu ne sede naa waaw man xilaafa gi maako ko jël naa jox naa la jëlal gisoo gaa yi dañ koo mere woon ba jot nañ koo jam mu rëcc foofu fële ca Irak waaw Seydina Hasan ndax la da doon defar rek moo tax kuy defar diggante lu ne di nga yow ñun kenn lañ fi jamagul paaka quoi <laughs> te taxul mu ne eh, kon maa ngi rëccu bu ma xamoon déedéet converti wu dem Medina toog waaw non non non ndax koy defar kuy defar yi lu ne dina la dal defal ngir yàlla rek waaw kon mooy nga am trente ans woo ko trente ans ci la Seyna Abu Bakar Seyna Omar Seyna Othman Seyna Ali Seyna al tëj ginnaaw gi lan moo am yeneen time a lay saaf seen ne mulkan lay doon mooy nguur lay doon après te loolu moo am mooy ci Omeyyades yi parce que naa Muawiya bi mu jiitee ba muy génn àddina waaye génn àddina dafa ut liñ naan prince héritier ne bu ma fi génnee àddina sama doom Yazid moo may moo may wutu te loolu ma solo am loolu kay affaire léegi affaire prince la affaire bu buur fu buur am lañ naan baay bi jóge na fi nañ jël fal doom bi bu doom bi jógee ñu jël frère bi walla geneen doom bi waaw te loolu imaam ahmad rahmatullah alayhi solow na ko ci xadis bu wér na ko na imaam abu dawud ak imaam at-tirmidhi yu ak imaam an-nasa'i rahmatullahi alayhi la muy xadis bu wér nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko wax muy xadisu sa'id ibn jumhan mu jële ko an safina la mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-xilaafatu ba'di thalaathuuna thalaathuuna sana thumma yakunu mulkan yonent ma lay saar saam ne xilaafa gi ñi may wutu sama ginnaaw trente ans bu jeexee trente ans yi bu matee nag mulkan ak nguur a fii ne mooy ak lan royauté royauté moo fii ne mais xilaafa kalifa amatu fi <laughs> kon gis nga mooy loolu bokk na ci li nga xam ne mooy dëgëral li gën waxu jumhur keneen mbir gis nga ni nekke noonu nekk xalifa ku nekk topp ki ci tegu ba ni mu kiiwee dafa yem ci trente yi dafa yem ci trente ans yi te keneen koo jëloon teg ko palaasu keneen loolu day faussé waaw mooy yow Seydina Abou Bakar ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam deux ans la dund imaginer bu doon comme la mu ko waxe woon ne Seydina Omar léegi tàllalal ñu bu jaayante yow Seydina Omar ne man man laa aw laa a umma qawman fihim Abu Bakr jamais may jiite nit ñoo xam ne yow a siddiq yaa ngi seen biir man ma leen jiite loolu ba tàll bal yow tàllalal sa loxo yow yaa gën ci saaba yow yaa njëkk gëm yonente ma la sa sa eh mais Seydina Abu Bakr tàllalal ñu jaayanteeg yow mu jeex <laughs> mooy imaginaire bu doon Seydina Omar a nekk xalifa Seydina Omar fin wu l'an vingt-trois jàpp di dugg la euh, fin wu vingt-trois lañ ko la la faatu kon mooy kon bu ne woon xalifa kon Seydina Abu Bakar ci biir xilaafaam lay génn àddina <laughs> gis ni nga ne après Seydina Omar kon Seydina Ali Seydina Ali la quarante ah mooy comme ñeneen ñi foo leen di dugal moo tax affaire bi ni mu demee nii ku nekk fa nga faatoo ak loolu kala tegu loolu bokk na ci li gën a rëy luy wane loolu ak waxu yonent mi aleyhi salaatu salaam alxilaafatu ba'di thalaathuuna sana thalaathuuna sana Allah loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër te loolu daanaka amatul ku wax le contraire léegi waxuma la nag siit yu réer yi wax fenn leneen waaw parce que chiites yi ñoom seenu problème mooy ñoom jàpp nañ ne affaire bi affaire u deret la waaw ñoom dañu jàpp ne affaire bi affaire u deret la yonent mi aleyhi salaatu bu fu jógee parce que moom dañ naan Seydina Ali radiyallahu anhu moom la boo tamit moom ñaari doomu yonent mi aleyhi salaatu salaam la ñu ne moom moom la ci suñu borom may doom yoo xam ne yu surtout yonent bi alayhi salaam dafa def na ci moom la jaar sayyidatu Fatima sayyidatu ak sayyidina Ali radiyallahu anhu mais loolu rek dul lay mooy loolu mbir mi moo tax buur yàlla <laughs> li yonent bi alayhi salaam waxoon ku say jëf yu baax gaawalul ci lu baax say jëf ku mu gaawalul ci lu baax sayu askan du la ci gaawal waaw moo tax ñoom dañoo am problème bu rëy rëy rëy rëy problème mu aqiida ak lu ne la sii ci jaa ja ja yor waaw lépp rek ñu dugal ko ci ay mystère booy wax ñu naan ay imam kase yeeg man caché waaw le vrai Coran euh, bi nga xam ne dafa nëbboog yooyu yëpp waxi kàcc la ak yëf yi koo xamante ne ni mooy waxi koo xamante ni mooy ci loolu lañuy dëkk dinañ faatu duñ ci gis dara wal iyaazu billah léegi Seydina Usmaan kon radiyallahu taala anhu keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, di waa ji génn àddina aleyhi salaatu wassalaam kon ah, ni ko Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nettale dafa am ku ne ko mais Euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, dafa am kii euh, dafa dafa am lu mu leen fi bàyyi loo xam ne xam-xam boo xam ne xam nga lii laajoon nañ ko Seydina Ali ak yooyu hein est-ce que daa am xam-xam bu leen bu spécial bu leen bu buy wane waaw kay defal ñu kii li li kii doon wax sànq li siit yi doon wax hein est-ce que daa am benn xam-xam boo xamante ne nii. yeneen bi aleyhi salaatu salaam da leen koo bàyyil hein mu ne déedéet ab téere boo xam ne da leen koo bàyyi Seydina uh, uh, Ali ne déedéet déedéet loolu déet amul lim ñu bàyyi xanaa kayit gi nee na man sa taabin bi nee na ma ko waa lan moo nekk ci kayit gi mu wax ñu kayit li jër yi nekk daanaka boo xamul woon kayit gi ni nga ko xam sauf ko xam-xam la boo xam ne da leen koo gën a préciser ngir ñu takk ko waaw muy wax ci wàllu fay yeeg ak yu mel noonu yooyu xam nga loolu mooy mën nga ko xame feneen waaw pour wan ne kon gaa yi nga xam ne ñoo fi wax euh, ci mbooloom siit yi euh, loolu ay kàcc la yoo xam ne yu ñuy waxal yeneen bi aleyhi salaatu salaam di ko waxal waa alu bayt moo tax mais te ñoom xamuñ eh imaam Jaafar ak ñooñu mais ñooñu surtout say ñooñu surtout say na Siddiq lañu ah? setu Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu léegi euh, Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha ñu laaj ko ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam daa am nu mu leen bàyyi mu ne subhaanallah daa daa am kenn ko mu déey dara am lu mu ko mu ne déet sauf que bi muy ja jamono yi laata muy génn àddina laaj na moom alayhi salaatu salaam dafa laaj ne woowal leen ma sama àndandoo bi woowal leen ma sama àndandoo bi ah léegi yonent mi alayhi salaatu salaam euh, bi mu waxee lool euh, woowal leen ma sama àndandoo bi nee na ñu ne ko abu abu bakar mu ne ma ne woowal leen ma sama àndandoo bi ñu ne ko Omar mu ne woowal leen ma sama àndandoo bi ñu ne ko Seydina Usmaan ah mu daal di dem mu daal di dem ñu dal di dem woo ko waaw biñ ko woowee nee na moom daal déeyante nag moom waaw te xadis boobu imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko soloo ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi te tamit boo demee imaam al-Hakim indi na ko ci mustadrakam boo demee ci Mu'jamul Kabir bu imaam at-Tabarani mu nga fa taarixu Dimashq bu imaam Ibn Asakir mu nga fa te imaam Ibn Maaja it soloo ko waaw waaw mu ne bi mu agsee moom Seydina Usmaan fa najaahu tawilan yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ak moom dee yàlla ak moom lu bari waaw léegi bon bi muy wax ak moom ñu jekki gis. Euh, xar kanam gi xaw ma xaw mel ni Seydina Ousmane am loo xam ne daa mel ni euh, lu xaw a mel ni lu soppeeku mooy commencé boo ko gisee nii hein boo ko gisee nii xool Seydina Ousmane ngi gis ni xar kanam gi mel ni lu commencé daal euh, xaw kii waaw léegi nag ah nee mu wax ak moom lu yàgg ndeke li mu ko doon wax Sayyidatu Aïsha nee na lee lii la ko doon wax waaw. lii la ko doon wax yaa Uthman inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi fala taxlachu wala karaama yaquluha marratayni aw salaasa nee na yonent bi alei saatu salaam ne ko ne ko yaa Usmaanu nee ko doon wax loolu la ko doon wax bi muy laajte naan sama àndandoo bi sama àndandoo bi mu ñëw mu ne ko yaa Usmaanu yaa Usmaan eh, eh, inna allaha buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na de yuqammisuka qamisan dina la solal benn yére boo xam ne dina la ko solal fa in araadaka al munaafiquuna ala xal'ihi fala taxla'u bu naafiq yi ñëwee bëgg nga summi ko bañal bu ko summi wala karaamata amul benn karaama benn teddaage ci liñ bëgg ñoom nee na yonent yaquluha marratayn aw salaatan yonent bi alei saatu salaam topp lool di ko wax ñaari yoon wala ba ñetti yoon naan ko inna allah ya usmaanu inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi falaa taxlachu wala karaama yaa Usmaanu inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi falaa taxlachu wala karaama yaa Usmaanu inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi falaa taxlachu wala karaama naan ko yow Usmaan inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla kawe na màgg na kawe na yuqammisu ko dina la solal xamiisan ab yére fa in araadaka almunaafiquun bu naafiq yu bon yi bëggee ala xalcihi summi ko falaa taxlachu bu ko summi wala karaama amul karaama ci loolu waaw bu ko kenn summi bañal ku la ko nar summiloo bañal waaw Allah loolu nag dinañ gis mooy xilaafa gi rek waaw te dinañ ko gis buñ agsee ci li nga xam ne mooy côté boobu euh, jëm ci wàllu euh, xilaafa Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye gis nga Seydina Usmaan euh, yonent mi aleyhi salaam yàgg naa wéet di ko naan di ko ñaanal waaw wéet na guddi guddi boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu wa salaam mais guddi gi lépp ba fajar jot ba fajar xar di ñaanal Seydina Usmaan kese waaw di ko ñaanal mooy defu ci leneen di ñaanal Seydina Usmaan ibn Affan way saay ci mais kooku mooy kan bon mooy yonent ma aleyhi salaatu salaam yow imagine nga imagine nga yonent mi aleyhi salaatu salaam yow waxuma la dara kenn ku nekk ci ñun waxuma la minute waxuma la seconde mais tiers ñaari tiers bu la ko consacré la woon texe nga ba faw yow kenn xamatul say mbir yow kenn xamatul foo ne parce eh, texe nga ba faw lan ngay xalaat guddi lëmb mu ci ñaanal Seydina Usmaan di ko ñaanal jéggal di ko ñaanal Allahu akbar te Seydina Usmaan radiyallahu anhu eh, gisoon eh, imaam al Buxaari na ko ci adabul non kitaabu raf'il yadayni fi salaa mooy yëkkati loxo ci julli foofu andi dafa xadiis bi nga xam ne bi muy eh, bi muy dëgëral moom imaam al Buxaari rahmatullah ci wax naa la bokkul ak kitaabu waxoon nañ la boobu que bokk ak kitaabu raf'al aydi fi fi fi fi al yadayni fi du'a bi nekk ci sax bi non ak téere la boo xam ne da koo bind ab juz'u ci di ci bind loolu ci wax ci yëkkati loxo ci julli. bi mu am na benn chapitre bu def ci biir benn sous-chapitre loxo ci ñaan foofu nee na muy hadith yooyu yëpp yu wér lañ gisoon nañu. sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na euh, Seydina dafa mas a ñëw dafa ñëw kër yonent bi aleyhi salaatu salaam ko fa mu daal di indi yàpp lu ko indi na waaw ndawal waaw indi fa ndawal nag bàyyi bàyyi ko fa muy hadiya daal di dem Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dugg si bi mu dugg see mu ne mu ne ndawal lii ma ma ma ma ma hada mu ne lii lan la nii lii nekk ci mooy fi ñu ko def boo nee ci boo xoolee nii doo gis lan la mais mu gis ko hein mu ne lii lan la hein yonent bi alayhi salaatu salaam ne eh, ñu ne ko ñu ne ko moom yonent bi alei satu salaam ah lii de ndawal la joo xam ne lahmun ata bihi Usmaan waaw ne lii de ah yàpp la woo xamante ne nii Seydina Usmaan moo ko fi indi moom moo ko fi indi yonent bi alei satu salaam yëkkati loxo yi ci saase yëkkati loxo yi di ko ñaanal Allah yëkkati loxo yi di ko ñaanal yëkkati loxo yi di ko ñaanal Allahu akbar kon Seydina Usmaan noonu la neweek yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk ci ñi nga xamante ne nii keroog bi muy bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di génn àddina maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum raadin bokk ci ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu bi muy génn àddina dafa am mooy gërëm na leen kontaan na ci ñoom gërëm na leen bokk na kontaan na ci ñoom nga ne ma yow eh yow da ngay di avancer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loo xamante ne nii jar na seetaat ma ne la jarula seetaat dafa leer naññ na biddiwu njollool Seydina euh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moo ñu ko nettali tawal xadiisu fi saxiixayn waaw al xadiisu fi saxiixayn xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mane ma hée léegi waxal ñu dégg waaw lan la Seydina Omar radiyallahu anhu wax ñu ne la waxoon nañu ko sax bi ñu doon gis tarjamaan Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci lañ ko jam muy war a génn àddina ci la waxe woon ne mbir mi du génn ci ñii mooy ñëmu limoon waa ahlu shura juróom benn yam xam ne ñoom la waxoon ne mbir mi du génn seen biir waaw ñoom ah, nañu seet ñi nga xamante ne nii seen biir ñoom ñu xool kan moo ci imaam mu ne ndax ñooñu ñooy ñi nga xamante ni maata rasulullahi sallallahu alayhi wa wa huwa anhum raad hada nafar mbooloo mi mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba muy génn àddina am na ci ñoom ñoom laq nañ gërëmam Allah Allah mu ne woon maa ajidu axaqa bi hada al amri min haulai nnafari alladina tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum anhum raad mu ne gis naa ne mbir mu du génn ci loxoy ñii nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy génn génn génn na àddina te ba muy génn àddina ci ñoom mooy da leen gërëm <coughs> waaw kon si mu boole ci ñëw tuddoon seydna ali fa samma aliyan wa uthmaana ak ñi ci tegu kon si uthman yonent bi ma salaatu salaam gërëm na ko ba ni muy génn àddina bokk na ci ñi mujjee waxal ndax ba mu ko woowee di ko déey lekk loolu la ko doon wax naa naafiq yi dina buur yàlla dina la solal yére boo xam ne naafiq yi dina ñëw bu ko dindi bu boobaa bañal wala karaama bu ko summita wala karaama waaw ginnaaw gi yonent ma ne saar kon bu ñu génnee àddina seydna Usmaan radiyallahu anhu ni tànn xalifa ñu tànn seydna Abu Bakar Euh, radiyallahu anhu Seydina Siddiq ku ko naw woon Seydina Abu Bakar ku tegoon Seydina Abu euh, Seydina Usmaan fu kawe woon ku ko nawoon la woon euh, moo tax te moom mu jàppoon yone moom dalee na nekkoon ak moom nekkin gu rafet comme moom Seydina Usmaan ni mu ko waxele boppam ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiix yi ci riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu mu ne waaw fekk mu doon wax ak kam doon waxal wax nañ la lool di dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci foofu mu ne wa saxibtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu naan yonent ma gisoon am na lu ñu ci gisoon bi passé mu ne amma ba'du fa inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil haqqi fa kuntu mimman istajaaba lillahi wa wa amantu bihi waaw mu ne buur yàlla de amma ba'du ginnaaw lii dëgg-dëgg buur yàlla ba'atha muhammadan moo yónni seydinaa yebal seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil haqqi man ma bokkoon nekk mimman istajaaba lillahi wa li rasulihi ma bokk ci ñi nga xam ne dañu wuyuloon yonent bi aleyhi salaatu salaam ak ndawam bi wa amantu bi ma bu'itha bi ma daldi gëm li nga xam ne moom lañ ko yónni wa haajartul hijratayni ma gàddaay ñaari ah, gàddaay di hijratul habasha ila habasha ak hijra ila medina mu ne wa sahibtu rasulallah wa baayaatu mu ne ma ànd ak bi aleyhi salaatu wassalaam wa baayaatuhu jaayanteen moom fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man Usmaan man Usmaan maa asaytuhu wala ghashastuhu hatta tawaffaahu Allah waaw mu ne man Usmaan maa ngi wat ci yàlla waaw maa ngi wat ci yàlla ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masuma koo moy waaw masumaa mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci benn ndigalam Allah sunna yonent waxuma la yi nekk farata de mais sunnaam ma xam ne lii mooy sunnaam ma def le contraire rek loolu masulaam Allah Allah Allah <laughs> ah ku ku ku ñemee seede lii de bariwut waaw ah. raykatu sunna yi moom ñemewuñoo wax lii wala ku ko wax mooy yaa mën a expliquer te yaa ñeme yàlla mu ne ma ànd ak masuma koo moy masumaa teggi ndigalam te masumaa def lu wuteeg li nga xam ne moom te tamit mooy masu la yonent ma lay saa saa mooy ma am lenn lu may wàññi ci àq ak topp gi ma ko waroon a topp ak déggal gi ma ko waroon a déggal loolu masula am loolu masula am masumaa wuteeg moom jamais masumaa wuteeg moom mu ne ginnaaw gi xatta tawafaahullah ba ni ko suñu boroom di yóbboo fa moom daal di koy faat moom alayhi salaatu wassalaam mu ne summa abu bakar mithla mu ne ginnaaw gi seyna abu bakar it li ma defal yonent ma lay laa ko defal mooy masumaa mooy ndigalam masumaa wuteeg moom waaw moo tax <laughs> mu ne summa Umar tamit Seydina Umar mithluhu noonu mooy Seydina Siddiq gisoon nañ ne Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala keroog bi nga xam ne ci la génn àddina dafa woolu Seydina Usmaan waaw Seydina Usmaan la woolu ndax kóolute gi mu am ci moom bi mu newee ci lalu faatoom allah Seydina Siddiq mooy ki nga xam ne jëluñu faatuñu ko moo taxoon yonent mi alayhi salaatu ne usbut Uhud famaa alayka illaa nabiy aw siddiq aw shahid wala aw shahidaan usbut dalal Uhud Uhud beneen bi Hira muy xaaru Hira ca mag ndax newul sa kaw ku dul ab yonent ab siddiq ak koo xamante ne ñaari martyr wala shahid muy ña ca des ñépp ñoom seydna ali ña fa newoon seydna zubayr seydna uthman seydna umar radiyallahu ta'ala anil jami' hmm? siddiq seydna uthman la woolu mu ñëw mu ne ko bindal noonu ko mu ñëw mu nekk ci lalu faatoom moom seydna siddiq radiyallahu ta'ala an di ko dicté li ñoo xam ne gisoon nañ ko ca ba ñuy gis tarjama seydina abu bakr radiyallahu anhu xamidallaha wa athna alayhi sant yàlla bàkk ko julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko bindal ne ko man abu bakr waaw maa ngi def mu wudu ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam sama ginnaaw ibn al waaw ibn al-Xattaab Omar ibn al-Xattaab ndax istaxlafa Abu Bakr moom dafa xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu moo fi mën a yor mbir yi jamono jii mooy ki mën a nekk xalifa mbir yëpp stable parce bu dul woon Omar bu fa newul woon mbir yi ca saase lay baaje te jamono jooju gis nga xare yi ñu bare woon gaa yi ñu sëqatoo woon jullit ñi comme que yonent bi alei sat selaam génn àddina ñu foog ne kon nag ça fait l'occasion ñoom Musaylimatul Kazzab ak ku nekk di xëy di di di gont di di tëbaka dal di cëppi-cëpp il a suffi hein le chef d'état général major des armées Seydina Abu Abu Abu Sulayman Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ne woon le grand chef de l'armée de Siddiq waaw mu régulariser régulariser gaa yépp teg leen ci yoon allah waaw <laughs> Seydina Xaalid ibn al <laughs> gisoon nañ ko wallahi alhamdu wal minna mu ne bindal yaa Usmaan bindal bind moo ko bindaloon loolu mu ñu koy dicté après mu kasta jeex na que ne Omar mooy nekk xalifa sama ginnaaw te loolu pare na ngir dem moo tax ba <laughs> dañ ko mais yow Seydina Abu Bakar yow da ngay da bàyyi Omar ak ni mu tare nga koy teg suñu kaw mu ne yëkkati leen ma tuuti ñu yëkkati ko mu ne mu ne leen bu ma demee ci yàlla mu laaj ma dama naan ko dama faa bàyyi te ma def mu wutuma mooy ki gën ci ñoom am naa lay bu may wax borom bi subhaanahu wa taala waaw waaw Abu Bakar yow boo fi bàyyi Omar boo demee ci ci yàlla loo koy wax Omar mu tar mii tàng diine nga def ko mu ñuy jiite mu ne ah, yëgati leen ma ñu jàpp ko yëkkati ko mu toog Allah ne bu ma demee ci yàlla xam nga lu may tontu ka ma fa bàyyi moo gën ci ñoom te wallahi laqad sadaqa siddiq na dëgg de te gis nga Seydina Omar xilaafaam moom c'était non non non jamono yooyu jamono yooyu non allahu akbar allahu akbar te loolu yeneen tamit saa saa am géntam nga géntoon ba muy ca teen ba mu naan muy baag di xëcc ay baag Seyna Abu Bakar daal di koy yërëm ñëw daal di di ko ci jàppale waaye dafa gaaw a après mbir mi dafa commencé. doole ji des noonu mooy àggul comme mais nee na bi mu ko jëlee bi ko sëy naa summa axada am na alxataab am na alxataab jël baag bi di rootal gaa mais nee na doole ji mu ci def ba gaa yépp naan bi ñu màndi bi atam waaw loolu ndekes yonent bi alei satu salaam li doon wax loolu mooy seen xilaafa gi waaw waaw nga gis sayyidina kon yonent bi alei satu salaam sayyidina siddiq radiyallahu anhu laqad sadaqa laqad nasaxa te laayi biir na xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna Usmaan mooy ki nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm, daal di bind moom la seydna as-Siddiq daal di binduloo woon loolu kon xam naa tey insha allah dañuy yem fii kon ci tarjama seydna Usmaan kon ñu ngi fan ñu ngi kon xilaafatu Siddiq jeex na ñu gis naka la nekk ak seydna omar radiyallahu anhu bali ci tegu insha allahu taala ci tarjama seydna uthman zun nurayni al xalifatu thalith li rasulillah alayhi afdalu salaatu wallah alayhi afdalu salaatu wassalaam wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala